waaw léegi nag al daal di leen wax mu ne qaala mu ne wa saxiixu fii ta'wiili haadha al hadiis anna maqsuuda mu ne liy dëgg daal ah mu ne aji wax ji nee na wa saxiixu liy dëgg fii ta'wiili haadha al hadiis yi ci ni ñuy interpréter hadis bii anna maqsuudahu kana lim ci jublu anna ru'yatahu kana gisam wi gis ko moom yeneen tubaab yi saa saam fii kulli xaalatin laysat baatila wala adghaasa li mooy dëgg waaw waaw mooy. képp koo xamante ne gis nga yonent may saa saam la ngay gis ma ne dëgg la waaw nekkul loo xamante ne nii lu neen la de te nekkul ay njaxasi gént waaw bal hiya haqqun fi nafsiha dëgg la ci borom ka nga xam ne moo ko gis te loolu dëgg la walaw ru'iya ala ghayri surati yi fa tasawwara tilka sura laysa min ash-shaytan bal huwa min qibali llah waaw waaw fa tasawuru tilka suura laysa min ash-shaytaan bal huwa min allah léegi mu ne walaw ru'ya bu deen comme liñu li wax ji aji wax ji fi mu jóge bu dee ne dañ koo gisoon moom yonente bi alayhi salaatu salaam ci kaw loo xam ne du meloon waaw fa tasawuru tilka suura kon le fait que melo boobu bañ a melo bi ñoo xamee woon loolu min allah ci yàlla lu jóge yàlla moo am xikma sagesse bu tax aji waaj te loolu dinañ ko gis ci waxu ñële ah te imaam ibn Abi Jamra dina ko wax fii nii imaamul Haafiz euh, ibn Hajar dina indi wax boobu lu lu mel noonu que ne en bu dee da ngaa gis yonent bay saa saa mu wuteeg ni ñu ko xamee woon fii loolu problème la bu nekk ci waa ji borom bi moo la bëgg a wan ne yow borom bee la sopp moo tax mu wan la nga gis manquement ci yonent bay saa buy wane ne yow am na xalal am na benn fell ci sa wàllu diine wala sa wàllu aqida boo xamante ni war nga koo defar ma wan la sama soppe bi waaye wanew ma la ko ni mu mate ma am lu ma dindi ci moom ngir loolu boo demee gis ku mën a firi gént wala borom bi ci baaxam comme li Seydina Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu wax mooy mu wan aji gis ji loo xamante ni moo koy wan ne gént gi lii lay tekki waaw mooy yow mii am nga problème bii demal nga gaaw faji ko waaw allahu akbar kon nag mu ne kon loolu lool minallahi kon wute googu nga xam ne fa tasawuru tilka suura nga gis muy am beneen suura bu wuteeg laysa lool jógewut ci shaytaan yi bal yam baris huwa minal min qibalillah ci borom bi li tukkee ndax shaytaan amu ci amu ci possibilité waaw wa qaala ah, wa hada qawlu al-qaadi Abi Bakr ibn Tib lii kan wax ni mooy al imaam al-Qurtubi la woon moo doon toxal lii lépp mu léegi nag mu ne <laughs> mu ne lii mooy waxu alqaadi Abu Bakr ibn Tib wa ghayru ak kenn yonoon wa yu'ayyiduhu mu ne lii li koy dëgëral qawlu waxam faqad ra'a al-haqq mooy gis na dëgg waaw mooy képp ku ma gis faqad ra'a al-haqq ci riwaay yi comme niñ ko gisoon bii we képp ku ma gis ci nelaw man nga gis képp ku ma gis kooku faqad ra'a al-haqq ay ra'a al-haqq alladhi qusida i'lamu ar-ra'i bihi mooy gis na dëgg gi nga xam ne moom lañ jublu ci xamal ko ka nga xam ne moo ko gént gis ko fa in kaanat ala zahiriha wa illa sa'a fi ta'wiliha wala yahmalu amruha wala wala yuhmalu amruha mu nekkoon loolu mooy bu dee da koo gis ci melo biñ ko xamee woon loolu noonu la sinon bu dee dafa wuteeg lool day soxla ñu interpréter waaw te bu mu doya dal mbiram de li annaha imma bushra bi xayr aw inzar min shar mooy liñ doon wax soit mu nekk loo xam ne mbégte la boo ko gisee ni mu meloon ba pare mu digmal la ba pare xamal la ay mbir wala di la muuñ moom alayhi salaatu wassalaam loolu day nekk mbégte goo xam ne looy mbégte la ci yiw wala rek mu nekk lañ lay xupp ci loo xam ne baaxut voilà imma li yaxiifa ra'i wa imma li yanjazir ngir wala boog yonente bàyyi saa boroom bi wan ko yonente bàyyi saa parce que waa ji jullit la waaye borom bëgg na ko lool mu ngi def nag ay bàkkaar wala mu ngi ci ay yu mag yoo xam ne mu ngi ci yonente bàyyi saa suñu borom wan ko yonente bàyyi saa saam ngir tiitloo ko bu ko gisee waaw <laughs> waaw <laughs> mu bu ko gisee wala li yan jazir li yan li yan euh, euh, euh, mu nekk koo xam ne day jàjju voilà mu nekk da li yan zajir anhu ba la mu nekk te baaxul mu gàll ciy génn waaw im wa imma li yubayyinahu ala hukmin yaqa'u lahu fi diini aw wala mu gis yonent bay sa sa borom bi wan ko ko ngir mu leeralal ko atte boo xamante ne waa ji ci mbiru àddinaam la wala mbiru alaaxiraam waaw ci wàllu diineem walla ci wàllu addinaam waaw loolu dafa bari de <laughs> waaw am na bu ñu sëriñ bi doon wax Cheikh Mouhamadou Moustapha radiyallahu waaw doon ni ci côté yu mel nii <laughs> mu naan koo xam ne xam na ko eh, benn jigéen boo xam ne eh, da doon tey doon sàgg na julli yi waaw da doon daa nekkoon jamono joo xam ne di sàgg na julli yi waaw <laughs> mu ne dafa gént yonent bi alayhi salaam dañ koo gis mu xëy benn suba toog di di di jooy xaw ma clip waaw biñ ko laajee lan la mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam la gis ci gént waaw mu ne ko mu ne ko yow mu ne ko man maay maay man maay man du xam nga ma man maay man maay yonent bi alayhi salaatu salaam wax ko turam du man la gis nga del julli laa wax waaw <laughs> jajj ko ne ko del julli waaw aw kamaa xaala wax ju mel noonu gis nga boo julliwul màjjaw la façon wax ju mel noonu mooy boo da nga a julli nga seet di nga ko di ko digaale ma <laughs> après yonent bay saa sam léegi rek mu yeewu rek ndaw si yeewu tiit nag <laughs> waaw tiit gaa yi gis ko ba gis ko ni mu tiite ñu koy laaj mu ne mu loolu la moo tax mu toog nii waaw gis nga ngir mu génn ci lim na <laughs> voilà kon waaw waaw kon loolu lu am am solo la léegi nag <laughs> mu ne wa qaala ibnu Battaal mu ne al imaam ibnu Battaal nee na rahimahullah qawluhu wax ji nga xam ne moom la euh, yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa sayaraanii fil yaqaza waaw xel seef na maa gis fil yaqaza ah loolu ci benn kuur Buluugh Buluughul Maraam la ko Sëriñ bi radiyallahu anhu doon doon waxe fekk ah, xaw ma ay laaj ci ay laaj la jógoon wala euh, yu mel noonu euh, sinon hadith yi mel nii gisaguñ àggaguñ ci Buluughul Maraam bi <laughs> waaw waaw yu mel noonu ci wàllu gént yooyu après mu doon leeral affaire yu mel noonu ak laaj yaag yu mel noonu léegi nag eh, kon eh, fa sa yaraani yàq yaqaza mu ne imaam ibn Battal nee na eh, wax ji yonente bi alei saatu salaam wax ne fa sa yaraani fil yaqaza dina ma gis ci gé ci jéebéer yuriidu lu mu ci jublu mooy tasdiqatil karu yaa waaw mooy dëggal goo xamante ne nii day dëggal ne gént ah, géntu googee de mooy géntug dëgg la de waaw géntug dëgg la de waaw waaw fataraahu waaw mu ne eh, eh, léegi mu ne kon eh, fil yaqana wa sihhatuha wa xurujiha ala al haqq kene loolu lu dëgg la dëgg la ak génnam goo xam ne mooy géntam gi ci dëgg la génne walaysal muraadu mu ne nag lim ci jublu nekkul annahu yaraahu fil axira li annahu sayaraahu yawmal qiyaama fil yaqazati fataraahu jami'u ummati ah, man ra'ahu fi an-nawm wa lam yarahu minhum waaw mu ne kanta dina ko gis fil yaqaza lool moom tekkiwul mukk waaw waaw mooy moom yaqaza li ko tekkee mooy luy dëgëral tasdiqatil karuya dina gis luy dëggal géntam googu loolu la te tekkee yaqaza xam nga ne lii sori nag yaqaza yaqaza moom liñ ko xam mooy jébbiir mooy lu leer nañ mooy yeewu nga yeewu waaw <laughs> waaw waaye moom ta'wil bii la ci joxe mais waaye tekkiwul que ne mooy di ko gis yawmal qiyaam ndax loolu amul sens parce que yawmal qiyaam moom ku ko géntoon di ko gis alay saa saam comme ni ko waxoon sànq ku ko géntulit di nga ko gis waaw kon nag loolu moom taxul ñuy wax waaye mooy liñ ci jublu daal mooy dëgg yaqaza mooy eh, eh, dëggu dëgg luy dëggal géntam googee dina ko gis waaw gént na yonent bay saa ma ne bu yeewoo balaa génn àddina yonent bay saa kii borom bi dina ko wan luy wane ne géntam googu dëgg la loolu mooy yaqaza gi waaye loolu gis nañ maa fiihi mooy dëgërul wa qaala ibnu tiin mu ne al imaam ibnu tiin nee na al muraadu liñ ci jublu mooy man amana bihi fi xayaatihi walam yakun yarahu li kawnihi xiina idin gaa'iban anhu fa yakunu bi haadaa mubashiran li kulli man amana bihi walam yarahu annahu laa budda an yaraahu fi lyaqazati qabla mawtihi waaw mu ne lii qaalahu al-Qazzaaz waaw mu ne imaam ibnu tiin nee na <coughs> lii al-Qazzaaz lay toxal waxam mu ne nee na man amana képp lii lim ci jublu mooy képp koo xam ne gëm na ko. bi yonent bay saasaam di dund waaw comme nga nekk Taïf wala nga nekk Najran wala nga nekk sa hatta Éthiopia muy Abyssinie wala nga nekk biladu Ruum wala nga nekk ca biladu Kisra Xuraasaan ak fépp waaye yonent bay saasaam ngi dund yow nga gëm ko waaye nag jotoo ko mosoo ko gis yonent bi suñu borom def nga nelaw gis yonent bay saasaam te yonent bay saasaam mu ngi Medina wala boog yaa ngi daw su mu ngi Makka jamono ji muy toola déeru ki woote gi gént ko gis yonent bi alayhi salaatu salaam ci gént mu ne loolu la ci boroom bi moom la ci jublu nii mooy ne kooku loolu borom bi da koy bégal kene yow mii ma ne di nga gis yi sama sang sa seen sang bi sama soppe bi alayhi salaatu wassalaam laata muy génn àddina dinaa la jàppandal lool mu ne lii al-Qazzaz moo ko wax waaye xam nga ne lii waaw même bu dee loolu mën nañ koo dégg waaye mooy loolu daa tënk hadis bi dafa umum mooy dafa joyal waxul rek te yonent bay saa saam bi amul fenn foo xam ne dane lii ci sama dund la waaw man ra'ani fil manami ah wa hiya wa ana hayy waxula lool fa sayarani fil yaqaza waxul loolu kon loolu bëgg koo tënk noonu mooy yaa ngi tënk loo xam ne yonent bay saa moom tënk ko da koo joyal waaw ci moo xam mu ngi dund moo xam dundul même bu dee ne wax la juñ mën a dégg voilà mais daa xatal mbir mi kon mu ne wa mu wax almaziri al imam almaziri rahimahullah in kaana almahfuz fa ka annama ra'aani fi lyaqaza bu dee li ñu jàpp de mooy riwaay bi nga xam daa ñëw bi shakk ci euh, mooy ci sikki sàkka mooy fa ka annama day mel ni waajoojee gis ma ci gént ra'aani fi lyaqaza mu ngi mel ni man la gis ci gé ci ci jéebéer ci biti mu ne lool bu dee lool la moom fa maanaahu zahir maanaawam leer na wa in kaana al mahfuz waaw mooy bu bu melalal rek la mooy boo ku ma gis ci gént yàgg ku ma gis mu ngi mel ni da nga maa gis ci gis loolu moom melala la loolu moom leer na mu ne waaye bu dee ne wa in kaana al mahfuz bu dee li ñuy jàpp nag li li mooy fa fa ka an na mooy euh, fa sa yaraani fil yaqaza dina ma gis ci jéebéer ci ci fekk nelawul mu ne loolu ihtamala yenu na an yakuna araada ahla asri al ahla asrihi kene lim ci jublu ah Euh, euh, mooy waa waa ñoñam comme lii borom wax ji al-Qazzaz jóge léegi mimman yuhaajiru ilay ki nga xam ne moom da koo gént waaye borom bi jotu koo gis borom bi dina ko jàppanal mu gàddaay si ñëw gis ko fa innahu ndax moom idaa ra'aahu bu dee ne da fi gis fil manaami ci nelaw ja'ala borom bi dina def alaamata alaamatan ala annahu yaraahu ba'da dhalika fil yaqaza waaw waaw waaw loolu mooy wax ji ñu rek waaw que ne euh, loolu euh, yenu na que ne ah mooy kon ñu hadis bi kon ñu muy wax mooy yi nga xam ne bi muy dund moom yeneen may saa saa ku ko gént voilà euh, ku ko gént yow di nga ko gis voilà loolu waaye loolu que ne borom bi na la jàppandal nga gàddaay ci moom ba gis ko suñu borom wax yi ko lii ngir bégal waa jamono jo jëm doon dund loolu wax nañ la sànq li ci nekk mu ne wa qaala al qaadi mu ne al imaam al qaadi wax na. waqiila wax nañ nag mooy moom gisoon nañ waxam al Qaadi Iyaad lii ko Imaam An-Nawawi dellooy woon léegi nag sauf que moom waxul waxam kese daa indaalee waxu ñeneen mu neen waqiila nee nañ maanaaw fa sayara wa ta'wiila tilka ru'ya fil yaqaza wa sihhatiha lii gis nañ ko sànq moo tax ma ne noonu Imaam al-Haafiz da ngay gis day wax leen ne dem ba ci biir indiwaat wax yoo xam daa niroog moom wala mu wax waxu kii demaat waxaat yeneen wax waxu keneen indiwaat waxam waaw mais bu dul woon dañoo topp nii dañ ko doon tënk kese ni diw lii la wax diw lii la wax diw la wax waaye bon comme on a préféré tudd li mu wax boo tax nga gis lii da nga naan mais yi lu tee woon ma ne laa nii la ko ëndee nañ ko jàppe noonu mu ne al al qaadi neen rahimahullah wax nañ ne maanaam mooy dina dina gis luy dëggal euh, luy luy interpréter li nga xamante ne mooy euh, euh, mooy mooy li nga xam ne mooy la mu gis gént fa mu jëm génn digga lan la ko jëme ak lan la ci borom bi jublu dina ko gis fil yaqada bu yeewoo wa sihhati ak lu ko dëggal wa qiila waaye am na nañu ne maana ru'ya fil yaqada annahu sa yaraahu fil aaxira loolu gis nañ ko waaw kene mooy euh, wax euh, kene gént ci euh, gis gi ci jéebéer te nelawoo lool lim ci jublu mooy kene dina ko gis al aaxira mu ne watu waqiba waaw mooy li ñu waxoon sànq ne mukk loolu fil aaxira moom yaraahu jami ummati ñépp ku koy kii ñoo koy gis xeetam yépp man raahu fil manaami wa man yara ku ko gis ci gént ak neen ak ku ko gisul ah kon nag yaani fala yabqa li xusuusi ru'yati fil manaami maziya kon nag bu boobaa des du des dara ci eh, jagle koo xam ne da ko gént amul benn loo xamante ne maziya mooy ab ab ab lu mu yokkule ci kanam ñeneen ñi eh, loolu bu ci am kon waaw mu ne wa ajaaba al-qaadi Iyaad mu ne nag al-imaam al-qaadi Iyaad bi mu waxee lii mu ci ñii dàq li mu ne bi ihtimaal an takuuna ru'yaahu lahu fi an-nawmi ala sifati allati urifa biha wa wusifa alayha muujibatun li takrimatihi fi al-aaxira mu ne loolu mu nu tontu ne li muy yanu mooy que ne bu ko gisee ci gént comme ci sifaam meloom bi nga xam ne moom lañ ko xamee fii ci àddina loolu day waral ci moom borom bi da koy defal. mu nekk loo xam ne teraanga la mu koy defal alaaxira loolu la koy euh, xabaare moom jaam boobee waaw wa an yaraahu ru'yata xaasatin min alqurbi minhu wa shafaa'ati lahu bi ulwi daraja wa nahwi dhalika min alxusuusiyaat léegi moom lan lay toon mooy ñu ne non loolu amul benn njariñ nan ngeen di wax booy ku ko gis fii ku ko gis ci gént liñ ko gis yawmal qiyaam loolu ban njariñ a ci am alors que ñi ko gisul ci gént sax yawmal qiyaam ci jullit ñi dinañ ko gis moom alayhi salaatu wa salaam léegi nag mu ne al imaam al Qaadi Iyaad loolu lay tontu waaw kene non seulement day loolu bu ko gisee day wane ne kooku moom mooy assuré na ko alors keneen ki seg deewa goo kan moo la assuré na di nga deewe ci ngëm yàlla alors que le fait moom mu gis yonent way saa loolu day wane mel ni lu ñu kacte lu borom bi defal ko ne ko yow mii di nga am teraanga dinaa la teral alaaxira te tamit bu alaaxira bu ñëwee mooy nam ko fay gisee da koy gise gis goo xam ne gu jaggoo gu wuteeg ña nga xam ne ñoom gisuñu ko woon ci gént ci alaaxira ci àddina waaw bu jagoo boo xam ne ci jege gi ko borom bi di jegeeg moom ak jam li muy tuufe lu kawe li nga xam ne mooy shafaam mooy li nga xamante ne mooy ak ram moom euh, ci darajaam yu kawe voilà kon nga gis al euh, imam al qadi Iyad li mu wax ne kon lii mooy euh, gis googu waaw di <laughs> am na njariñ kay parce que loolu non seulement assuré nañ ko ne yow borom bi dalay teral waaye yawmal qiyaam gis gi muy gis yonent bay saa saa moo gën a jegoo ko ñeneen julit yi nga xam ne masuñu koo gis ci gént ak ram moom ak kawe gu muy kawe ay darajaam ak yu mel noon ci jagle bi kon lool la kon buñ ne amul benn njariñ <laughs> waaw ah <laughs> mu ne wala yab'udata du sori an yu'aqiba allahu borom bi daal di faye bugale ba'd al mudnibina fil qiyaama bi man'i ru'yati nabi sallallahu mudda te tamit buñ ne yemul ak euh, mook ñeneen ñee yema parce que ñàkkul borom bi daal di mbugal ñenn ñi nga xam ne ay way ngëm yàlla lañ ay jullit lañ waaye doon def yenn bàkkaar yu mag yi borom bi mbugal leen buñ ñëwee yowmal qiyaam duñu teel a gis yonent bi ay saab saab am diir boo xam ne da leen di xañ ñu gis ko te bu boobaa kële moom assuré woon nañ ko ko kon nag buñ ne mbir mi euh, ñoo yem quoi <laughs> mu ne wa hamalahu ibnu abi jamra al imaam al xaafis ba léegi mu ne kantaan bi imaam ibnu abi jamra radiyallahu anhu rahimahullah al-Maliki ala mahmalin akhar moom mu yen ko ci beneen yen waay fa zakara mu daal di tudd an ibn Abbas aw ghayrihi annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fi an-nawm lii imaamul uh, as-Suyuti dina ci gën a taxaw gën a indi kii bi ni mu gën a gudde voilà mu ngi uh, waxu imam ibn Abi Jamra bi te al imam uh, al Cheikh al Hadj Omar radiyallahu anhum ñoom ñëpp moom dina gën a leeral indi intégralité waxu imam ibn abi jamra bi imam al di laal tuuti mu nekk anta imam ibn abi jamra moom daf koo yen ci beneen yen mu tudd ne ci jële ci ibn abbas radiyallahu anhu wala ku dul moom radiyallahu anhu ma kene na annahu kene moom ra'a daa gis annabi yonent way saasaam fi naw dafa gént gis yonent way saasaam fa baqiya ba'da uh, an istayqada mutafakkiran fi hadha al-hadith léegi mu yeewoo xelam bi yëpp dem ci hadith bi yonent saasaam ne gis ci di nga ma gis ci jéebéer xelam dem ci muy xalaat waaw nee na fa daxala mu daal di dugg moom ibnu abbas wala keneen ko du ci sahaaba yi ala ba'd ummahatil mu'minin ci lenn ci ndayu jullit ñi radiyallahu anil jami' mu ne wala allaha dafa mel ni xaalatahu la waaw xaalatihi ala ba'd wala allaha xaalata mooy amaana kii ko mooy kii la xaalatuhu la wala allaha xaalatuhu mooy maymunatu mooy sayyidatu Maymuna mi nga xam ne tàntaan la ndax seeru yaayam la rakku yaayam la fa axrajat bi mu ñëwee wax ko ko fa axrajat lahu al-mir'ata allati kanat linnabi sallallahu alayhi wasallam fa nadara fiha fa ra'a surata nabi sallallahu alayhi wasallam wa lam nafsi bi mu duggee moom Ibn Abbas wax ko ci yaay Maymuna yaay Maymuna anha naan ko man daal damaa gént yonent may saa saam bi sama xel nag dem ci xadis bi wax nii sayyidatu Maymuna xam na xadis bi gëm na ko xam na ni noonu lay demee mu daal di jël seetu bi yonent bi saa saam doon seetoo jox ko Ibn Abbas ne ko am téel mu téye xool bi mu xoolee seetu bi nee na ma gis melo yonent bi saa saam laa gis ci seetu bi waaye man gisuma sama bopp <laughs> wan Ibn Abbas waaw mu ne wana xala mu daal di daal di daal di daal di nekk koo xam daal di daal di daal di toxal an jamaatin min as-salihin ci ay mbooloo ci ñu sent ñu sell ñu moom imaam nabi jamra radiyallahu anil jami' annahum kana ñoom ra'aw nabiyya gis nañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam de waaw fil manaami ci nelaw summa ginnaaw gi gis ko ba'da zaalika ginnaaw loolee fil yaqazati ci jéebéer gis nañ ko nii comme nii ma toogee di wax ak yéen ma boo taxawoon fii ma lay gis comme noonu wasa aluhu te ñoom ñu sell ñoo ñële laaj ko an ashiya ci ay mbir kaanu nekkoon nañ min ha ci loolu le mutaxawwifiina bale mutashawwifiina ci beneen bu koy indi le loo xam ne dañ cee amoon ay dut mbir mi dese woon na leen a leer wala loo xam ne lëntoon na ci moom fa arshadahum yonent bay saa saam bi ñu dajeek moom ci gis ko nii mu daal di leen orienté gindi leen la ila la ila tariqi tafrijiha ya nga xam ne moo leen doon tiital yonent bay saa saam daal di leen gindi wan leen yoon woo xam ne ca yoon wa nga xam ne moo leen di fajal loolee mooy teggi loolee fajaal amru bam leen lam leen waxoon ñu def ko loolu ñëw ka kadalika comme ni mu leen ko waxee qultu al imam al hafiz hajar nag mu ne wa hada mushkilun jiddan lii imam al <laughs> ibn jamra nag nettali nii lii problématique lu problématique la waaw ndax walaw xama walaw xumila ala zahiri la kaana haula'i sahaba parce que mu ne parce que lii buñ ko yenoon ci kaw nii mooy kon ñooñu ay saxaaba lañ war a doon xanaa <laughs> wala am kana baqa'u suhbati ila yawmal qiyamah te ku kon boobaa nekk saxaaba day possible ba yawmal qiyam mu ne wa yu'akkaru alayhi anna jam'an mu ne te lii li lii nëxal daal wax jii di ko xaw a remettre en cause daal di ko xaw a nëxal mooy anna jam'an kenn mbooloo jamman bu bari ra'awhu fil manami gis nañ yonent way saasaam ci gént summa ginnaaw gi lam yuzkar waahidan min wa lam yazkur waahidun minhum annahu ra'ahu fil yaqaza te kenn ci ñooñee ñu bari ñooñee moom nettali na ne gis na ko ginnaaw yonent way saasaam bi mu yeewu ci ci yeewu yoo xam ne nelawul ah waaye nag wa xabaru saadiqi wa wa euh, xabaaru ki nga xam ne moo dëggu te du ñu koy dëggal mu yonent way saasaam laa yaxtalif laa yataxallaf du wuti mooy li mu ko waxee noonu lay amee léegi moom imaam alxam na xajar en fait euh, euh, lii muy wax nii mooy moom comme que daa bëgg wax ne lii nii euh, imaam ibn yi jamra nettali ki ni am na ay saalixuuna yu ñu bari ñoo xam ne dañoo gis yonent bi alayhi salaam ci jéeb ci ci nelaw après ñu gis ko nii di ko laaj ay masala wala yoo xamante ni ñoom da leen a tiitaloon wala yoo xam ne xamuñ nañuy def ay problème yu ñu jànkonteel ñu wax ko ko yonent bay saa saam wax leen nan lañu ciy def ba mën a trouver solution ci loolee loolu la naan la loolu moo nekk problématique ndax lu bari ci nit ñi ñu bari gis nañ ko te kenn ci ñoom nettaliwul ne gis na yonent bay saa saam te nag waxu yonent bay saa saam du wute mooy naka lay waxe ne dinañ ko gis ci biti ñii gis ko ñii eh, imam Nabi Jamra gis ko ci biti nii alors que ñu bari ñoo xamante ne gis nañ ko ci gént kenn ci ñoom nettaliwul ne gis nañ ko ci jéebéer mii moom loolu ab <laughs> ab lënt lënt la boo xamante ne nii moom eh, imam ibn al-Hafiz ibn Hajar ci la ne te moo tax mu ne wa qad ishtadda inkaaru al-Qurtubi ala man qaala man ra'aahu fi al-manaami faqad ra'aa haqiiqatahu thumma yaraahu kadhaalika fi al-yaqaza lii mu la gisoon sànq mu ne ta rom mu ne kama taqaddama qariban mu ne ta taroon na weddik imaam al-Qurtubi ci ki nga xam ne dafa wax ne ku gis yonent bi alayhi salaam ci biti ci gént kooku ra'a haqiqatahu kooku dëgg dëgg yonent bi alayhi salaam la gis te ginnaaw gi dina ko gis bu nelawul waaw mu ne comme ni mu rombe xam nga loolu laa ne imaamul Qurtubi lool muy wax naan ba pare tekki naan boo loolu daa bëgg wax ne kon xabroom ba kenn newatu fa nit ñi dañuy dem di ziyaare koo xam ne kenn newu fa ba pare bu boobaa kon moo yonent bi sallallahu alayhi wasallam day mën a nekk ci ci ci ci suuk yi ci marché yi di dox ak ñoom ñoom nit ñi di dajeek ñoom ci yoon yi di waxtaan ak ñoom ak yooyu waaw ba ba mu naan ba mu naan loolu moom ku am lu mu gàtt gàtt ci xel xam na ne lii nii demewul noonu te wax la joo xam ne jarul bàyyi xel ak yu mel noonu loolu laa la taxawoon tuuti ne xaaral parce que imaamul Qurtubi bu dee kii lii xaw ma wañu wax ji fi mu jógee léegi imaam al leeral na ne loolu la moo tax ñu li ñu ci waxoon c'est comme ça mooy lii imaam al ibn Abi Jamra wax loolu mooy dëgg radiyallahu anhu mooy loolu la moo mooy yonent bay saasaam lan moo fi lan moo fi tere rek li yonent bay saasaam wax lan moo tax ñun ñu foog ne manu la nekk te loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhi moo bon ba ñoom dañu jàpp ne loolu manu la nekk mais ñoom ñu dégg ci beneen dégg ba pare bëgg jàpp seen déggin boobu nga xam ne dafa wute quand même euh, euh, mooy wax ji li feeñ ci wax yonent bay sa sa wuute nag ki nga xam ne danaan la fil yaqaza comme sànq que ne loolu mooy luy leeral ta'wilam go lu ta'wilahu luy leeral géntam googu la ci jublu xam nga lool sori nag li yonent bay sa sa wax yaqaza la yaqaza mooy mooy mooy mooy mooy lool luy dëggal dëggal lan la ma ñu ko mën a waxee te yaqaza ak yu mel noonu mooy sarfu al al alfaaz an zahiriha loolu mënula nekk fekk mooy di dindi wax kàddu yi ci biti li ñuy yenu kenn du ko dindi di ko yóbbu ci majaas wala di ko ak neneen lañ koy dégg alors que mooy zahir bi possiblement lan moo ko tere xanaa du alaysa allahu ala kulli shay'in qadir ndax yàlla mënul lépp te ñii mu lay wax ay eh, du ay du ay du duñu duñu saalihuuna la ñaa ah. duñu ñoo xamante ne nii dañuy mooy yàlla dañoo nekk ñoo xam ne dañ leen a xame ñeme yàllaat di waxal yonente bay sa sa lamul non ñii crème mooy ñu gën mag ci ci xeet yonente bay sa sab la ginnaaw saxaaba yi radiyallahu ñoo xamante ni dañoo gis yonent bay saasaam ci gént gis ko nii waaw <laughs> waaw léegi léegi nag léegi nga ne ma waaw loolu yëpp c'est bien mais problème li mu wax tamit que ni euh, ñële ñu bari dañ koo gis te jëlewuñ ci kenn mu daal di ne euh, euh, moom moom moom gis na ko ci ci jébbéer ci yeewu quoi loolu noo ciy tontoo loolu dinañ ci ñëw après Cheikh El Hadj Omar radiyallahu anhu bu ñu ñëw euh, jotaay bii di ñëw insha allah dina dina leeral loolu léegi ak waxu boroom xam-xam yi dinañ ko leeral waaw kon mooy lii nii euh, euh, <laughs> moom dara newu ci mooy lii imaam Ibn Abi Jamra moo moo wax mooy dëgg waaw waaw <laughs> moo tax mu ne léegi nag imaam al-Hasan mu ne waqat tafattana mooy inkaar bi di xam ne ne am na ñoo xam ne dañ weddi lii mu wax moo tax mu naan waqad tafattana ibnu abi jamra li hada fa ahaala bima qaala ala karamati al awliya fa in yakun kadhalika ta'ayyana al-'udul 'an al-'umumi fi kulli ra'in thumma dhakara annahu 'amun fi ahli at-tawfiq wa amma ghayruhum fa 'ala al-ihtimal fa in khar fa inna kharq al-'ada qad yaqa'u li-zindiq bi tariq al-imla wal-ighwa kama yaqa'u li-siddiq bi tariq al-karama wal-ikram wa innama tahsulu at-tafriqa baynahuma bi ittiba'i al-kitab wa as-sunnah intaha waaw léegi mu ne imaam Nabi Jamra xaw naa jëli que mooy euh, bàyyi na xel que ne am na ñoo xam ne dañuy weddi lii tam ñu weddi la nan non loolu nan la mën a nekkee mu ne moo tax mu daal di dem ne lii karamaatul awliya yàlla te te bon imaam al-Hafiz ni mu ko waxe nii imaam Nabi Jamra waxam nañ bàyyi ba bii di ñëw insha allah ci yoo mu andi lépp moom ni mu ko waxe bu ko defee noonu lay gën a leere waaye imaam abi Jamra nekkul ne euh, danaan bon waaye noonu la ko imaam al-Hafiz na Hajar daal di jàppe noonu la ko comprendre comme ni imaamul Qaadi Iyaad waxe imaamul Nawawi ñëw jàppe ko neneen yoo xam ne à vrai dire xaw naa wute tamit moom ni mu ko jàppe naka noonu fii loolu la ñuy wax ne loolu xaw naa wute tamit ak li imaam Nabi Jamra wax dëgg-dëgg imaam Nabi Abi Jamra radiyallahu anhu mu ne mu ne euh, léegi nag ci la ñëwee ne kon mooy ku gëm karamatul awliya loolu mooy mooy da ngay xam ne rek loolu ci lii la bokk waaw te dina ñëw moom ak termam yan la wax waaw mu ne kanta ñu dul awliya mu ne euh, summa zakara ginnaaw gi mu tudd waaw euh, euh, mu ne fa in yakun kadhalika naka noon karamatul awliya mu ne kon bu boobaa day ràññeeku ñu daal di jóge ci umum gi mooy joyal ko ci ñépp ku gis yonent may saasab di nga ko gis ci biti nii après mu tudd ne loolu am la fii ahli tawfiq ci ñi nga xam ne ñoom la borom bi defal ak jàppandal ñooñ la borom bi may ñu mën koo gis nii ci ci ginnaaw bi ñu ko gisee ci gént ma ne waa waa maa xayrum ku dul ñoom nag faalal ihtimal loolu lu man a lu yet lu lu lu lu mën a nekk la lu possible la waaw ndax kat xar baax mën naa boroom bi léeg-léeg mu defal mu jaarale ko ci zindiq waaw ngir euh, bàyyi ko gin koo nuural seetaan ko bàyyi ko ci ak li nga xamante ne mooy la mu nekk waaw xam nga iblis yi dañuy am yu bari luñ man a def bu xaabakat yi yu bari dañ koy man a def di luxus waaw bi mën a def yoo xamante ne nii nit ñi dañuy gis ne ëw waaw ñu leen di fukk seen xel yi ndax jinne yi ñuy collaboreel loolu boroom bi dina seetaan ci maaruteem ay nit ñu man ko waaye it dina euh, xar baax loolu kenn du ko tudde xar baax waaw dina de mooy affaire kii la rek mooy la euh, saxara ya defoon ci naa Muusa alayhi salaam yu mel noonu kanaa comme li nga xam ne noonu la xar baax di rote siddiq bi voilà ki nga xam ne dafa dëggu ci yoonu karaama ak di di koy teral waaw bu ko defee loolu ni ñu koy xamee nag bu boobaa que waaw waa mais waa jii kat parce que nit ki yow xamoo ne bu xaabakat la mu def lu graw loo xam ne moom de toute façon euh, dafa xar baax quoi am keneen koo xam ne moom boroom xam-xam la mu daal di koy def léegi nan ngay xamee ni ndax lii yàlla ci yàlla la jóge wala yëfi saytaane la mooy ci nan la toppe sunna bu dee nit la koo xam ne topp sunna topp téere yàlla bi ak sunna ñu xam ne kooku ci karaama la bu dul loolu nag ñu xam ne lii dara irwa ut la ak mbeewte la borom bee ko seetaan eh, ci maaduteem mu beew eh, boole ko iblis yi nga xamante ne nii eh, wa man enrado an ji kii gaa yi nga xamante ne nii ba wa man enrado an an du boobu du boobu du boobu de Euh, wa man ya'shu an dhikri rahman voilà nuqayyid lahu shaytanan fa wala lahu qarin waaw képp ku foo xam ne da nga fee bàyyi dëddu wane gannaaw ah ci di tudd ah jàpp ne daal yow di nga dund bàyyi li nga xam ne euh, di tudd sa borom di ko tudd nag ci sa làmmiñ sa lépp waaye tamit di doxal li nga xam ne mooy ndigalee mi tey sori tere mi ah nekku bi yéefér yow dañuy jël ab shaytaane lañ lay lëkkaaleel mu nekk moom lañ lay euh, sëmbërtal mu nekk sa xarin nga xam ne li ngay def yëfi shaytaane léegi kooku nag comme que shaytaane bi day mën a def yoo xamante ne nii euh, ci doomu aadama bi du ko man mu koy defal waa ji gars yi da loolu nag ni ngay xamee rek mooy topp sunna topp téere beeg sunna waaw kon nag mu ngi noonee kon lii insha allahu taala ci gàttal lii la euh, Euh, al daal di après mu tënk affaire yi ne euh, mu ne wal xaasilu min al ajuba sitta bu ñu tënkee li fi romb yëpp mooy kon juróom benn tontu la ahaduha benn bi annahu ala tashbih kene dina ma gis euh, ci li nga xam ne mooy ci géebéer ku ma gént loolu melala la rek moo tax wa aw moo tax aw ka annama la ka annama ra waaw mu ngi mel ni gis na wattam si lak may sa joxe misaal waaw loolu mooy fakka annama ra'ani fil yaqaza mu ngi mel ni ku ma gis mu ne ñaareel bi anna maanaha ken lim ci jublu mooy fa sayara fil yaqazati ta'wilaha bi tariqil haqiqa wa ta'bir te lool waxoon nañ la ki ko wax ak yëpp mooy maanaam mooy dina gis ci yeewu lay dëgëral ak tamit la muy mel la muy la jëmale li nga xam ne mooy géntam googee ci yoonu dëgg-dëgg haqiqa wala loo xam ne dañ ko koy tekkil voilà kon ñetteel bi mu ne loolu xaasun loolu dañ koo jigleel jagleel lo ahlu ta'biri ahlu dañ koo jagleel ñi nga xam ne ñooy eh, ahlu asrihi waa jamonoom yonent bi saa mi man raahu mi man amana bi qabla an yara xam dañ koo gëm te gisaguñu ko woon ñeenteel bi rabi'a annahu yura yaraahu fi mir'ati allati kanat lahu in amkanu dhalika wa huwa wa min ab'ad al muhal mu ne ñeenteel bi te bii xaw ma dox imaam al def ko ñeenteel mooy mooy hadis Ibn Abbas booy lool imaam Ibn Abi Jamra wax ne kenn ci sahaaba yi foog naa Ibn Abbas la waaw mooy kene <laughs> ñeenteel bi kene bu dee ne euh, nit ki bu gisee génte yonent bi alayhi salaam dina ko gis waaye fi mu koy gisee mooy ci seetoom bi bu dee ne possibilité mu am seetoom bi loolu mën naa nekk xaw ma wala lu tax al imaam al-Hafiz rahimahullah quand lii mu boole ko lool <laughs> loolu lool kii da ko doon wax rek ngir dëgëral imaam ibn Abi Jamra dëgëral waxam kene eh, yonent way saa saam loolu mooy ci xaqiiqa bi la ku ko gént gis mais da koy gént gis nii ci bi da nga koy gis nii sans gént mu ne ba pare mu tegtaloo mais am na ku ñuy tudd ci saxaaba yi foog naa Ibn Abbas la bi mu ko géntee eh, après xelam dem ci lii mu dem ci kenn ci soxnaam yi foog naa am yaay may muuna la après mu wax lool loolu nan la <laughs> baawal xam da ko def partie waaw moo tax mu ne loolu booy ci lu mën a nekk seetu bi <laughs> waaye bon loolu bokkul ci taqsimaat yi xaw ma lu tax nag mu dugal ko mu ne xaamisuha ñeenteel bi ñu dégg xadiis bi annahu yara yaraahu yawmal qiyaama bi maziidi xusuusiya mooy non kooku ku gént gis fii dina ko gis yawmal qiyaama mais pas comme ñeneen ñi nga xam ne jotuñu ko gént yi ndax day yokk ak jagle eh, goo xam ne eh, moom la ko borom bi defal wuuteeg ñi nga xam ne gëm nañ ko te mësuñu koo gis ci gént mu ne sa di sa sixième bi annahu yara yaraahu fi dunya haqiqa wa yukhatibuha waaw mu ne wa fihi ma taqaddama min al ishkal mu ne sixième bi nag mooy que ne non yonent bay sa leen la hadis bi li ñu jublu leen la mooy dina ko gis ci àddina bi ku gént gis ko haqiqa dëgg dëgg yonent bay sa sam ngay di mën a wax ak moom waaw wa fii ma taqaddama mu ne waaye wa fii wax jii nag romb na mooy wax ji imaam Ibn Abi Jamra doon toxal mu ne loolu romb na min al iskaal li ci nekk ci ay problème <laughs> waaw mais loolu problème la ci ñoom waaw ñoom ñoo jàpp ne problème la mais affaire bi à vrai dire après nañ gis ne ndeke du benn problème ndax te loolu mooy zaahiru waxu yonent bay saa saa loolu la yonent saa saa waxam loolu waxul fi leneen <laughs> waaw fa sayaraanii fil yaqaza di nga ma gis ci génn ci ci ci jéebéer léegi nag mu ngi noonee ah, ah léegi ah, ah, mu ngi noonu quoi am na nag leneen lu mu wax léegi mu ne dañuy jël wa qaala al-Qurtubi qad taqarrara mu ne al-imaam al-Qurtubi nee na qad taqarrara sax na waaw yara fil manaami an an alladhi yura fil manaami li ngay gis ci gént am si la ay misaal la lil mar'iyaat yi nga xam ne yu possible yu ñu mën a gis la laa anfusaha lu dëgg-dëgg mooy bu ma géntee aw nag du man dëgg-dëgg nag laa gis mais misaalu nag laa gis loolu lay wax ghayra anna tilkal amthila sauf que mooy misaal yooyee taaratan léeg-léeg taqamu day rot mutabaqatan dëppook nag par exemple comme exemple diñ joxe dëppook la nga xam ne moom nga gént muy nag dañu xam ci biti wataaratan yaqaw maanaa léeg-léeg maanaawu nag ngay gis mooy maanaawu mooy rot fa man fa min al awwali bi jiitu mooy bi nga xam ne xaqiqaam la ru'yaahu mooy gis sallallahu alayhi wa waaw boo gisee moom noonu mooy ru'yaahu gisam moom yonent bay saa géntam gëm gént Aïcha sayyidatu Aïcha yonent bay saa saa dafa mës a gént sayyidatu Aïcha laata mu koy denc ca Makka waaw doon wax ne dañ ma ko dañ ma laa wan fa idaa hiya ant ba ma gisee ñu wan ma ci sama ci gént ga ma la gént ma xool muy yow mooy suura bi ma malaaka mi wan ci gént gi yow mii la sa waaw mooy loolu dala bëgg a wax ne mooy misaal boobu dëgg la te misaal mooy la mu gis dafa dëppoo ak ci biir li muy Sayyidatu Aïcha du moom moom dëgg-dëgg Aïcha mi mii nii mu mu di soxnaam moom la gisoo mais mooy misaalam waaw loolu la lu bëgg a wax waaw waaye fa axbara annahu ra'a fi al-yaqazati ma ra'ahu fi nawmi bi'ayni léegi nag mu xabaare Euh, euh, li nga xam ne moom la gis ci ba mu yeewoo li nga xam ne moom la gis ci bëtam ba muy nelaw wa min asaani mu ne ñaareel bi ru'ya al baqara allati tunhar al baqar allati tunhar mooy al mooy eh, keroog Uhud bi mu ne da gis naa euh, boo xam ne baqarun ak ak ak rendi waaw bi nga xam ne mais dana baqara bi nga xam ne dañ koy rendi waaw mu ne wal maqsuudu bi saani at-tanbiih ala ma maani tilka al umuur loo xam ne day liñ ci jublu mooy di yeete ci maanaawu Euh, euh, mbir yooyee wa min fawaa'idi ru'yati sallallahu taskiinu shawqi raa'i léegi kon fii la yem euh, hmm? mu ne waaye mu ne wa yajuuzu an yakuuna léegi mu ne lii mu ne am na beneen boo xamante ne nii mooy bu mën a nekk la waaw mooy possi wa yajuuzu an yakuuna maqsuuda tilka ru'ya maanaa maanaa suurati mu ne jublu mën na nekk ne mooy gént gi ñuy wax fii maanaam mooy meloom wa huwa ta lim ci jublu diinahu mooy diineem wa shari'atahu te mooy shari'am fa yu'abbaru bi hasbi ma yaraahu ñu daal di koy interpréter selon rek ni nga xam ne mooy aji gis gi moom la ko gisee min ziyaadatin ci lu jeg lu yokk wa nuqsaan aw isaa wala boog lu ñaaw wa ihsaan mooy lu walla rafetal mu ne qultu kon lii de dafa nañu ne mooy beneen tontu la mooy sëcceen kon loolu lu ama am solo la kon lii ci gàttal mooy li nga xamante ne nii moom la euh, wax yi nga xam ne moom la al imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala daal di indi fii ci gàttal kon nag incha allahu taala mooy bii di ñëw incha allah nag ñu daal di ñëw beneen côté bi nga xamante ne moom la euh, euh, mooy Cheikh Alhaji Omar radiyallahu anhu ñu xool ñoom nan lañ gisee li nga xam ne mooy hadis bi ak nan lañ ko dégge loolu incha allahu taala